alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax dañ koy fan moom moo ci tegoon xar yi di jot zaawiya bi zaawiya Cheikh Ahmad Tidiane la radiyallahu anhu boo xam ne ñu ko jëkkoon a tabax tabaxoon nañ ko fii yoo xam mille neuf cent onze ci taarix yi junne ak ñett téeméer ak ñaar fukki at ak juróom-ñeent ba nga xamee ne Alaaji Abdoulaye Gaye Kane Fass ñoo fi ci Kaolack te am Tijaani radiyallaahu anhu mu ngi juddu xatam junne ak téeméer ak juróom fukki at ci gàddaay Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mu ngi génn àddina jootañ junne ak ñaar téeméer ak fanweeri at kon Cheikh Ahmad Tidiane mu ngi dund ci maafat fukk ak ñaar maafat fukk ak ñaar nag wala yi waxoon nañ ca xarnul xaamis ba gàddaa gi amee juróomi téeméer mu fàttali law li waaye dina juddu ci xarnu saani asar xarnu boobu kenn juddu wu jotee woote lu may Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waxoon nañu ne xaaf lay feeñ kon jënd xaas di woote boobu ma xamal mooy a amati yàlla rek la waxoon ne ku ku ñu nettoo ñu di ko wetti ci dëgg si nga xam ne moom la dikkee loolu itam ñett jamono yi moom kon ñu ne amul picc bu ne ak yu ñu laaj ñu Muhammad yëpp loolu ko amati yàlla rek la dañu jikko ci naat ñu atam junne ak téeméer ak juróom fukki at ci juróom ñaari atam la wattu alxuraan fukki at ñaar fukki atam ak benn dajal na xam-xam yëpp da di def taalif xam bu mag di jàngale di joxe fatwa di tontu ko dañu seen mboolem laaj ci tënku ak taw rek mu soog a toogu wooru suuf yaa ngi koy dafa xam yàlla jàpp na aw sëriñ yu bari jàpp na wër xaadir yi jàpp na wër xaadir yi jàpp na wër xalwat yi boo yàlla may ko fatul akbar waaw ñu leen di jox ko wërte yi nga xam ne ñun moom la ñuy jëriñoo tey ba nga xamee ne gàddaay gi am na junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn bana wata bu amee junni ñaar téeméer nag ñu teg ko matul biir réew ñu ñetti téeméer téeméeri astaxfirullah téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaaha illallah yéen ñu ko jox wird woowu dadul na ko ci ngëneel yu bari war loon na ko ci yëf yu limu waa xam ne lépp gis nañ gis nañ ko léegi ci jamonoom jamono yëpp nangul nañ ko xamatu ñeel ko nekk ay taalibe ba maxrib jafaawar ci kër Misra comme dañu xaramee ni sharifayni noonu te jënd si saxaat ci faas pour dañu ko di ko saaroo ci dundam dañu génn àdduna ci atam junne ak ñaar téeméer ak ñetti fukki at parce que ne Cheikh Amadou Xaafa jóge na fii ci Mauritanie ba mu jot ko foofu jafaas nit ki moo wér bu mu jàngee moom ba dajal xam-xam ba nekk xaafis ci xam saar mu dem ak ci Seex Tijaan ba Seex Tijaan xewal ko def ko muqaddam ne ko boo demee noonu bul feeñal lu may ba am na benn wérdo xam-xam saar rek lay jàngale da ci war a xamal këpp moom ñëw rek ne ko jox ma ci li ngay ndaale ji mu ne ko téere ndaale ñu ngi lay ci bëgg mu ne ko wax ma loolu moo bii nga jëlee faal xam ne tijaani jox la ko nee na bu ko feeñal lu may wata ko yàlla feeñal laa mu xam ne mu ne tugoon ne bu ko wërta ci kanam ñëpp ñëpp ne ndeke sëriñ bi ñu yëg lii def ca gàtt gàtt lu ma wërta tijaan Afrique wax nga du xaafa ci taalibeem la bokk léegi loolu di faal moo jëkkoon a jox Cheikh Omar al Fouti yi ngir de Tijaan li nga xam ne moo ko indi ci ñun ñu yónni Cheikh Omar al Fouti yi di njëkk ci Cheikh Omar Mouhamed di faal moom moo ko faaree ba fii ci Sénégal di jëf réew kooka ñun moo ko jotal maqaama bi ñu jot ci yoonu Tijaan jot ci fii di xalifa Cheikh Ahmed Tijaan yoo xam ne amul benn xëccoo amul benn sikk moom Cheikh Omar moom nga xamee ne Cheikh Tijaan am na am na bind na ko ci maafat ñaar téeméer ak fukk ak ñett boobu la Cheikh gën naa Cheikh Tidiane Diatta ñu daal di Diatta juróom-ñaar. ci ñoom la wirde yi jógee ñu ñu jàpp ci Cheikh Omar Seydil Hadj Malick jëlee ci Mayoro mu jëlee ci Cheikh Omar. Alaaji Abdoulaye jëlee ci Amadou Amadou Ibrahima Fouta Diatta yi jëlee ci Aboubacar mu jëlee ci Cheikh Omar. taxaw ko Sénégal ci lislaam ak ci yoonu tijaan ma ne ba Cheikh Tidiane dundee ba am juróom benn fukki at ak biir la Cheikh Omar jikk Cheikh Tidiane génn àddina ci xatam ñett fukki ci xarnu bu ñetteel bi dañ demee ba ci Cheikh Abdou Hafiz def ci xalifaam Cheikh Abdou seetam junne ak ñaar téeméer ak ñeent fukki at ak juróom-ñaar bokk ci xalifaam bokk yooyu génn àdduna ci xatam junne ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukki at ak ñeneen ba bokk yi génn àdduna wala alal yàlla lay judd dañ ko tegee fukki at wala alal yooyu tax na di leen tudd dama ne soppi nañu taarixu Sénégal ci solo islam ak ci solo tariqa tijaniya ku ne xam na ne ñoom ñaar ñooñu nga xam ne ñuy mag ñun jot nañu seen dund xam nañu tariqa tijaan tasaaroo ci Sénégal ci seen la ñuy rewaay ko Alaaji Abdoulaye nag yàlla may na ko mu jóge ci dem Faas kon dama jàpp ci Seydi Bachir maa ngi sëñ sëñ waxtu bi suñ bi Ahmad al Abdallah wa am ijaazatillah kon dana fa amee sa am ijaazatillah yoonu tijaan ñu jëkkee fii lijaasa ci yoonu tijaan ñaari façon la mën nañ laa may lijaasa ngay may wirdo rek te mën laa def kenn mu xatal mën nañ laa may ngay may wirdo xam li ngay maye ngay may du sant mu xatal mën nañ laa may ngay may wirdo di maye mu xatal waaye ci àpp na nga mu xatam kuñ may nag nga mën a maye wirde yi mën a sant ay mu xatam ci lu amut àpp te mu xatam yooyu ngay sant sant ay mu xatam ci lu amut àpp loolu dañuy tuddee bu baax ci suñu yoon loolu alal nga dugal ci dañ ci bàyyi ko jóge faas yi dugg ci waawoon da jaar man ñu benn gan la ñoon ndax lislaam rek ka doon seen soxla dañ jaare ci waawoon yàgg na ko alaaji Malick téye ko ne bu mu dem xamutoon sax lu tax mu téye ko ba ba mu fa jógee lañ soog a xam lu taxoon mu téye ko fa. parce que téye ko dañuy gàmm gaa na booba alaaji Abdoulaye am na lu doxoon diggante ak français yi ñu lan mooy français lañ ko ne woon nga joxe alaaji Omar doomam ak alaaji Babacar ñu jàngi école mu bañ. te moom soxlawul ci français dara soxlawul doomam nekk fonctionnaire dafa bëgg doomam di jàng di liggéey di topp yàlla kon nag soxla bu ñu jàng tubaab bàyyi ko mu dañ ko bàyyi mu jàngal ay doomam yi nga xam ne moom la xam ñu déggee jàng moom génn ba day dem ànd ñi nga xam ne ni déllu si na jóge paas ba Tiwaawan mag ñi ci seen mbaax rawat nañu yàlla alaj maa yi dafa booba awokaa bu ñuy wax xar ko Jakarta moo jëkkoon a nekk député fii ci Sénégal moom la deret remplace ne ko bindal ma leetar gouverneur juróom fukki dërëm la ko fay jotaan booba sama baay yëgut ko de alaaji Maara ñu ko fay ci poosam ne ko bindal ma borom ndar ne ko alaaji Abdoulaye ngi jaar di dellu angale ko daal nangu mukk mu dem ko tey mu toog fii ci Sénégal ni mu gën a ci diine ji loolu la gën a noonu la gën a ci seen àddina la alaaji Maara borom ndar borom ndar dellu joxam ci dellu commandant te bu jaaree boobu daal jaaree nañ ko téye ak lu mu la mën a jaral rek bu mu def li nga na xalaat mu bëgge ko ba ci gafaas bi ne ko dama lay ñaan soo jaaree saw lox ne ne nañ ko maanaam serkat ba ku maanaam serkat na du jaar ci réew di ko teg daal ni man xaw ma sax luñ ko maanaam serkat waaye loolu la ma ko ñu ne ko maanaam serkat bi fi nekk mbay ji fi Ndiaye defee nañ ko ñu ne ko yow day sëriñ Mame Ndiaye wax na ci yow te ko tubaab commandant sangam wax na ci yow lu baax commandant sangam wax na ci yow lu baax commandant yi yëpp def nañ ci yow rapport yu baax waaye li ne da nga bañ français mu ne ko loolu amul kon digaale bu ma français yi man liggéey ak jàngal topp yàlla rek loolu tubaab yi yàqal ñu ma ko maanaam tubaab yi doxal ma sama soxla yëpp bi du ma leen ko yàqal lu yàgg yàgg du ma bëgg a ñëw li am nag mooy te noonu lañ mën a sama doom jàng tubaab te man booba sama doom mu jàng li muy jàng moomu gën a loolu ñu xamante woon ba ma jóge mu ne ko loolu nga wax na nga ko bind ma def ko fii ñu bind li nga xam ne moom lañ la sosal te ku ñëw bu gisee li nga xam ne mooy li nga sosal gis li nga xam li nga toog fii ci kaw wax nag ma may la kër ci kaw wax mu ne ko man mënu maa dëkk ne tubaab fii ci kaw laa day day rete sama métier di ma nag mu ne ko dëkkal fii ci kaw wax borom xam-xam nga borom xam-xam yomb naa xamal lam sa jotee ko moo gën sori ko te fi nga sosal ba nga génn réew mi ci lu dul dara soo nekkoon ci kaw wax du mën a am toogal fii soo fi toolee tey njaboot di dëggee ci taax yi su nawetee may naa la nga dem ci kaw bi bay sa tool ngay ngeen di am xaalis noor ak nawet day sam way ne ne nangu na mu ne ko wëral foo rek may may naa la day mu wër day gis fii booba kër yi dëkk bi mu nga toll ci tari ba rek jëm kër gouverneur te ñu ko dale fii ba foofu kër am sama waay ñoo xaj fii ci at mooma la rëdd saa yi parce que ba mu demee faas yóbbu na buum natt saa yi sax yàlla jafaat nam day ñu natt lu day noonu mën nga tabax lépp waaye ñu gën a loola tabax la bu ci a tabax mooy tabax boobu nga xam ne moo am juróom-benn fukki at léegi moom lañ doon xeetal lu wàllu fettal ko ci seen jamono yi yàlla def na ñoom ñi nga xam ne ñoo doon jëfandal yoonu tijaan ba mu àgg si fii dañu di ko ci Seydi Cheikh Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu ak Alaaji Umar Futiyu ak Cheikh Ahmadul Xaafis ak Alaaji Maalik ak sama baay ñun ñëpp tey doon nañu toog tey jotaay bi alhamdulilah ñu xeetalaat daayira mu sotti ci ñi nga xam ne na lañ ko mébété woon loolu moo tax ma ne ñu ñëpp war nañoo yoo xam ne ko njëriñ la dégg ci bàyyi ngeen dégg ci ñoom mooy sëriñ sëriñ Mamadou Habib bi nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Tidiane si njiitu yoon wi ñu ngi fi sëriñ Moustapha Tall si sëriñ Cheikh Omar Fouti ñu ngi fi Alaaji Abdoul Aziz di doomu Alaaji Malick di xalifa mi ngi toog bëgg naa sëriñ waxtaanal leen su àggalee xalifa Alaaji Abdoul Aziz waxtaanal leen dañu ci am njëriñ te loolu sa teel ñu ñaanal leen yàlla di jëkk loolu maa ngi gërëm ñëpp di gërëm mbooleem ñi fi teew eh, rawatina ñi nga xam ne ñoo fi teew ci nguur gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu